yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum alladii xalaqakum min nafsin waaxidatin wa xalaqa minhaa zawjahaa wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa'an wattaquu llaaha allazii tasaa'aluuna bihi wal arxaam inna llaaha kaana aleykum raqiiba wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayyuha alladina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunuubakum wa man yutic illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan caziima amma bacd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 mboolem ku nekk ci kippaango gi nuyu bi lislaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di santaat borom tabaraka wa taala ko dimbandikoo ci dellu si waat sunu jotaayum ñetteel ci téere bi ñu dippe masailul jahiliya mooy mbiru cedda ya mbiru mbiru cedda ya masailul allati xaalafa fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahlal jaahiliya ñenn ñi noonu lañ koy tuddee mbiri ceddo yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da caaju yokk ña nekkoon ci ak ceddo laata lislaam di ñëw moom la téere bi tudd ki ko taalif moo di al imaam al cheikh Muhammad ibn Abdul alayhi rahmatu rabbil alamin di ñaan sunu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak ci sunuy wax ak sunuy jëf am ngeen ni ñaari jotaay yi di jàll dañ doon leeral rek leen ci dunduk ki taalif téere bi alayhi rahmatu rabbil alamin képp koo xam ne bëgg nga xam dara ci moom mën nga caa dellu ñi nga xam ne dañuy bëgg di réeral nit ñi ñi nga xam ne fuñ toll dañuy bëgg di yàq derub jàmbaari lislaam yi nga xam ne seenu dund dañ koo jeexal ci woote ci tawxiid wéetal yàlla woote woote ci topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa ñu jéem a ñëw di jéem a xëpp suuf di jéem a taqal seen woote loolu daa leen jaral képp ko xam ne rek sa woote ci tawxiid la jëm danañ fexe ba tuumaal la sànni la ay baati tuuma yoo xam ne dara amu ci moo tax ku diglu leen ci dundam ci ñaari jotaay yee di jàll mooy jotaay bu njëkk bi ak jotaay bu ñaareel bi lu bare bare dana leer ci yow tey jii nag dugguguñ ci téere bi waaye dañuy leeral eh, téere bi ni ko mu muallif bi tudde te moo di mbiri ceddo ya ceddo lañ bëgg a leeral lan lay tekki baat bi lu muy tekki aljahiliya mooy ceddo baat bi lan lay tekki fan la jóge ak lan lay tekki ci ci sharia bu sharia waxe euh, beneen bi itam moo di xeetu ceddo yi façon ceddo yi loolu moo war a nekk suñ jotaayu tey di ñaan suñ borom tabaraka wa taala bu defal lu dégg baatu aljahiliya buñ ko bëggee xamle ci wàllu làkk lan lay tekki ci làkku arab baat la boo xam ne aljahiliya arab moo ko defar masdar la boo xam ne sinaa'i la ñu ngi ko jëlee ci aljahili baatu aljahili aljahili nag la shakk ci ne dañ koy askanale baat bi ñuy wax aljahil mooy kuréer kuréer te xam nga ne aljahil ñu ngi ko xaree ci al jahlu te moo di ak ndax ceddo doomam ak réer lay wane ndax ndax ki ci nekk réer a tax mu mën a def yi mi neef mën a def yi mi def bu dee réer nag la shakk ci ne la muy tekk ci baat bi moo di xilaaful ilmi mooy naqidul ilmi mooy safaanu xam-xam bu ñu waxee diw sànkam daa réer loolu la muy tekki mooy koo xam ne amutu xam-xam suñ boroom azza wa jalla wax na ko yaxsabuhumul jaahilu agniyaa min at-ta'affuf ñi nga xam ne dañoo fekku seen bopp waaye nag bu ñàkkee dañuy aajowoo lool waaye nag dayloo guñ dayloo moo tax duñ laaj kenn waaye ñi xamul dara buñ leen gisee dañuy jàpp ne dañoo woomal ngir fekku giñ fekku moo tax sax arab yi ni ko Ibn Faris di waxee ndaan fay fay wala ay diggante yu ñuy jaar ay xur yoo xam ne dañ koy dañ cay jaar te amut benn mandarga bu lay tegtale fa nga war a jaar dañ koy tuddee majhal mooy foo xam ne réer ak la parce que boo fa jaaree doo xam lan lan lan mooy li la war a gindi sab gide kon aljahlu safaanam maanaam li muy tekk ci làkku arab rek aljahiliya nee naa mi ngi bàyyi ko ci aljahili mooy ko jug réer ga ci làkku arab loolu lay tekki ko jug aji réer ga loolu xam nga ne kon ñu ngi koy askanale aljaahil aljaahil ñu ngi ko xaree ci aljahlu mooy ku réer loolu nag soo ko xoolee ñaari signification yi la am ni ko Ibn Faris séddale alayhi rahmatu rabbil alamin bu njëkk bi mooy li ñu wax léegi mooy koo xam ne dafa réer dafa xamut lu bari koo xam ne dafa réer maanaam dafa xamut lu bari. mooy koo xam ne xamul lu bari rek daa réer la def loolu la aljahlu di tekki ni ko alimaam ibnu faris xiree ñaareelu ba ci loo xam ne mën na koo tekki moo di loo xam ne dafa doon lu ak ndof ak ndof ak yëngatu gi nga xam ne mooy safaanu ak dal mooy koo xam ne dafa tooy dafa dofe dafa kannasu mën lu kannasu rek wala lu dafe wala loo xam ne dafa yëngatu mooy lu safaanook ak réer lu safaanu ak dal looloo tax sax bantu dénk bi nga xam ne day yëngal furna bi dañ koy tuddee majhal wala mu jaal mooy loo xam ne dafa woyof mooy loo xam ne da yëngatu parce que moo yëngal mbir mi ngelaw li nga xam ne day yëngatu itam li nga xam ne day yëngal garab yi mën nañ si koo tuddee Eh, ak istajhala istajhalat riixu ashajara mooy yëngal na ko maanaam yëngal na ko bu ko defee mu commencé di baj baji kon loolu la muy tekki moo di safaanu lu dal ndax ki réer foo ko fekk day yëngatu maanaam du mën a du mën a dal ak dal du ko am kadalika itam ak ndof day nekk ca moom moo tax loolu mooy ñaareelu signification mooy lu wane ak tooy luy wane ak ndof luy wane ak baj baji ak yëngatu Eh, te moo di kannasu rek moo tax Amru ibn Kulthum Amru ibn Kulthum ca mu'allaqa ba lu mu wax alaa laa yajhalan ahadun alaynaa fa najhala fawqa jahlil jaahiliina maanaam li am mooy bu kenn kannasu ci sunu kaw te dof dof lu ci sunu kaw su ko defee rek danañ kannasu ci kawam kannasu goo xam ne mooy féete kaw mbooleem kuy kannasu loolu day wane ne njàmbaar la kon loolu moom la al jahlu loolu lay tekki kon baatu ceddo mi ngi jugee ci li nga xam ne moo di aljahlu mooy ak réer loolu lay tekki ci baat bi mooy koo xam ne dafa réer xamuñ lu bari bu dee ci sharia nag danaa ci ñëw waaye réer am na ñetti ñetti façon am na ñetti xaaj am na ñetti xeet bu njëkk bi mooy riir goo xamee ne réer gu woyof la te mooy koo xam ne xamul dara rek mooy koo xam ne xamul dara ba noppi itam xam na ne moom xamul loolu la ñuy tuddee al jahlul basit ci làkk ci waxiinu yaaram mooy ci làkku arab ñaareel ba moo di jahlul murakkab mooy al jahlul murakkab mooy réer gu toggaloo mooy ku réer ba noppi xamul ne daa réer te mooy mbir mi nga jàppee ko lu juyoog nam deme loolu moo di ak réer goo ne ni ci biir ak réer la nekk mooy koo xamee dafa réer te xamul ne daa réer wal iyaadu billah ñetteelu xaaj bi moo di nit ki def dara loo xam ne day juyoog lañ waroon ma def mooy fi'lu shay bi xilaafi ma xaquhu an yuf'al def loo xamee ne dafa juyoog lañ waroon ba def xeeti façon yii nag al imaam ar-Raaghib al-Asbahaani ci al-mufradaat fi ghariib al-Qur'aan maa ngi ko fay tudd wa kadhaalika shaykhul islaam ibn Taymiyya alayhi rahmatu rabbil aalamiin ci iqtidaa'u as-siraat al-mustaqiim li mukhaalafati ashaabil jahiim maa ngi ko fay tudd kon loolu ci baat bi baatu al-jaahiliyya damay ceddo la muy tekk ci baat bi ñu ngi ko jëlee ci. cosaanam mi ngi jóge ci ak réer mooy koo xamee ne dafa réer bu dee nag dëgg-dëgg boo xoolee ci waxiinu lislaam ci la ñuy gën a soxla baatu ceddo bi waaye bu dee ci làkki làkku arab rek dañuy soxla baat bi fi mu jógee te moo di ak ak réer moom la baat biy tekki wala ñu ne ak ndof aku kandasu amaa a firee ko ceddo su boobaa dañ koy soxla ci ñaareelu xamle bi ci li muy tekki ci li nga xam ne moo di sharia wallahu aalam bu dee nag baab bi li muy tekki ci istilah mooy ci sharia boroom xam-xam yi xamle nañ ko xam le moo xam ne mu xat la moo xam ne am na lu cay dugg am na lu ci dugg am na ñeneen ñu ko xam xamle bu yaatu te xamle bu yaatu boobu mooy li gën a mooy li gën a matale al imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi boo demee ci sharh sahih muslim bi muy firi al jahiliya maanaam ceddo la ko firee moo tax mu ne al muraadu bil jahiliyati maa kaana fil fatrati qabla islam mooy ceddo ga mooy la nekkoon ci jamono jooje nga xam ne jiitu na lislaam nga xam ne diggante Isa ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam amaatul ab yonent bu fi ñëwaatoon ndax Isa la chaque ci da sax faatoogut waaye ginaaw bi ko yàlla yëkkatee ci diggante boobu nga xam ne beneen yonent ñëwaategut la nga xam ne mooy la amoon laataa lislaam loolu la ñuy tuddee ak ceddo loolu le bu xaw a xat la. ndaxte lislaam bi mu ñëwee itam ak ceddoo chaque ci ne jugagu fi moo tax xamle boobu xaw naa xat xamle boobu xam naa xat ndax boo xoolee Ibnu Abbas radiyallahu anhu mi ngi naan dégg naa sama baay ca ceddo ga muy wax ne asqinaa ka'san dihaaqa mandal ñu kaas boo xam dafa fees del nga xamee ne dafay eh, tegaloo buñ xellee rek bam fees nga xamee fees day bari daal te eh, tegaloo day fees ak a fees rek buñ naanee defaat ba mu fees ñu ah, defaat ba mu nee na loolu laataa muy jébbalu la ko doon wax te ñëpp xam nañ ne Ibnu Abbas radiyallahu anhuma shakka ci ne ginnaaw bi ko yàlla bi ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi alayhi salaatu ci la a àdduna loolu loolu la Ibnu Ibnu Sa'd wax ci at-Tabaqaat bu dee riwaaya boobu wax jooji Ibnu Abbas di wax ci baayam. boo demee ci saxiixul Buxaari danga ko ca kon ceddo googu lañ ci namm mooy moom booba jébbalagutoon waaye nee na dégg naa ko ca ceddo ga mooy ca jamono ceddo ga laataa muy jébbalu kon waaye lu tekkiwul ci mukk tekkiwul ci ne laata lislaam la waaye laataa moom muy jébbalu la laataa moom muy jébbalu kon day mel ne kon ceddo amoon na ci lislaam ginnaaw bi lislaam amee itam téewut ceedo di am teewut jëfi ceddo di am ndax ndax ñàkk dugg ci lislaam rek loolu ci moom ak ceddo la maanaam nit ki lislaam bi xasee ñëw képp koo xamee ne duggoo ci biir lislaam itam ci ak ceddo nga nekk ak lu mu mën a doon ci ak ceddo ci nga nekk eh, ndax lislaam mooy li fi jële ceddo ceddo nag dafa bari ay façon yu bare bare bari moo tax xam xamle al imaamu Nawawi itam mu xam doon mu xaw a doon xamle boo xam ne daa xaw a xat bokk na ci xamle yooyu itam mooy xamleeg al imaam Ibnul Asiir alayhi rahmatu rabbil alamin ci an-nihaaya fi gharib al-hadith boo demee day wax ne al-jaahiliyatu al-haalu allati kaanat alayha al-arabu qabla al-islaam min al-jahli billahi subhaanahu wa ta'aala wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam wa sharaa'i'i ad-diin wal mufaaxarati bil ansaab wal kibri wat tajabburi wa ghayri dhaalika al-imaam ibnu ibnul Asiir boroom al-Kaamil fi taarix alayhi rahmatu rabbil aalamiin day wax ne bu ñu waxee ak ceddo lañ ci namm mooy situation melo yi nga xam ne araab yi nekkoon nañ ci laataal islam te mooy réer ak ñu réeré woon yàlla azza wa jal ak yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa yi nga xam ne xamuñu ko woon fa daan ndamoonte ci wàllu askan di ndamoo ci askan ak rëy lool ak mën nappaate di dal ci kaw nit ñi ak yeneen yu bokkut ak yooyu xamle boobu itam boo ko xoolee xamle bu xaw a xat la ndax te dafa tënk rek ceddo ci arab yi mooy la arab yi nekkoon la wax te la chaque ci ne ceddo gi gën naa yaatu loolu arab yi ni nekkee woon ci lii mu tudd nii noonu la ci ñeneen ñi nekkee woon yeneen xeet yi ci des yahud na nasara dañ ci ànd ak ñoom kadalik ñoom itam ci ak ceddo lañ nekkoon euh, beneen bi itam day mel ne boo xoolee day mel ne situation yi mu tudd mbir yi mu tudd réer yàlla yëpp ndamoo ci ay askan ak riir ak rëy ak ngand-nganduloog yu mel noonu day mel ne dañuy déggee ci xam le mooy day mel ne l'islam bi mu ñëwee dafa jeex te loolu la chaque ci ba loolu ala kulli xaal euh, même bi l'islam ñëwee teewut mi ngi continuer am na ñoo xam ne dañuy askanoo ci l'islam waaye melakaani ceddo day nekk ca ñoom waaye boo xoolee xamle bi gën a matale rek mooy dañuy wax ne ceddo buñ ko waxee ceddo buñ ko waxee mooy situation bi nga xam ne mbir mi nga xam ne melakaan bi nga xam ne ay xeet aw xeet nekkoon nañ ci laata njubug yàlla di ko dikkal bi njubug yàlla dikkee itam situation bi nga xamee ne maanaam xeet wa cay nekk loolay tax mu lank bañ a nangu maanaam baña wuyu njubug sunu borom tabaaraka wa taala loolu ñu jublu ci ak ceddo mooy situation boo xamee ne aw xeet da ciy nekk laataa njubug yàlla bi ñëw bi njubug yàlla xasee ñëw itam bi njubug yàlla xasee ñëw situation bay nekk ci xeet wala lenn ci aw xeet bay tax mu lank bañ a nangu ba bañ wuyu njubug yàlla lool lañ tuddee ak ceddo lépp loo xam nit ki da caa nekk. laataa njubug yàlla di ñëw ginnaaw bi njubug yàlla ñëwee itam loolu teree ko dugg ca biir njubug yàlla ga tere ko wuyo njubug yàlla ga loolu la chakka ci ne loolu la ñu tuddee ak ceddo ci loo xam ne lu lu matale la nga xam ne lépp da ciy dugg ndax boo xoolee xam le boobu day dugal ñu jiitu woon nekkoon ci jamonoy yu yàgg ya laata lislaam ndax ñooñu la chakka ci Eh, lañ nekkoon laataa lislaam li ñëw loolu ak cedd la maanaam du lu baax waaye itam day dugalaale ñi nga xam ne ginnaaw ba lislaam ñëwee dañoo lànk bañ a wuyu ak njub ñoom itam ci ci ak ceddo ci lañ ci li dugg comme ni mu feeñee ci waxi Ibnu Abbas mi jàlloon radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam la shakk ci ne yàlla mi ngi ko yónni ci ay nit ñoo xamee ne maanaam xamuñ woon lu ñuy jàngi xam mënuñ woon a bind mënuñ woon a bind maanaam dañoo réer ñu réer lañ woon na nañuy jànge nekkutoon ci ñoom fil ummiyiina la yàlla wax huwa alladi ba'atha fil ummiyiina la shakka ci ne ñoom ñi dañuy dugg ci situation bu njëkk ba ndax ñooñu xamuñ woon nu ñuy jànge diine xamuñu ko woon boog laa bëgg a wax ay ummiyuun la yoon jàng diine ak sharia xam ko nekkutoon ci ñoom ndax dañ daan laaj sax ahlul kitaab ñoom ñoom ahlul kitaab lañu woon moom dañ daan jàng xam kon situation boobu ñii dañ ciy dugg parce que ñoom lañ nekkoon la chaque ci ne du diine te loolu laataa lislaam di ñëw la waaye moom itam xam ngeen ne suñu borom tabaaraka wa taala ab leetaram da koo def muy leetar bu matale bu matale ndax dañ ko yónni ci araab yi comme niñ ko yónnee ci làkkat yi làkkat yi nag ñu baree bari boo ko boo ko waxee dañuy jàpp ne mooy rek eh, ñu bokkut ak seen askan ñoom waaw gis koo xam du ab arab waaye danaan làkkat yi làkkat bu ko waxee mooy képp ku doonul arab ku lëkkut araab rek yow làkkat làkkat nga ñëpp a cee dugg loolu lu jar a bàyyi xel kon ginnaaw yàlla da ko yónni leetaram bi dafa matale ahlu kitaab ak ñul ahlu kitaab moo tax ñooñu xaaj ñaareel bi dañ dañ ciy duggaale te mooy ñi nga xam ne ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee dafa am situation yu nekk ba tax ñu lank bañ a ak njubam ñooñu ci waa ceddo ci la ñuy dugg comme ñu njëkk ñi ni ñuy duggee ci waa ndax boo xoolee la chàkk ci ne am na ci xeetam wi ci biir xeet wi ñoo xam ne dañuy lànk bañ jël ak njubam bañ a jël sunnaam bañ caa tënku ñooña lañ jàpp ba tax ñu lank bañ a tënku ci sunnaam loolu ak ceddo la loolu defe naa ne ah, lu jar a bàyyi xel la aha wallahu alam kon ci gàttal loolu mooy ak ceddo la nit ña nekkoon laataal islam moo xam moo xam arab yi la moo xam laneen nga xam ne njubug yàlla ñëwagutoon ñu nekkoon ci ak réer ni ko leen ci saxaaba yi waxe woon suñu borom tabaaraka defa dafay mere woon ñëpp ba mu des ñu tuutee tuuti ci waa ahlul kitaab ngir cànkute guñ nekkoon mu yërëm leen nag moo tax mu yónni ab yonentam sallallahu alayhi wa sax wa sahbihi wa sallam ginnaaw bi lislaam ñëwee itam ñi lànk bañ koo topp ñi lànk terew tere la leen tere nekk ci situation boo xam ne moo leen tere ñu nank ñu nekk ak ci ak wala sax nangu nañ njub gi waaye dafa am yuñ ciy jël am yuñ ciy bàyyi ngir daa am situation bu tax dafa am mbir mu tax ñu lank ba ñuy jël yenn ya dañuy jël yenn yi di bàyyi yenn ya ci des loolu lépp ak ceddo lay tudd mooy ak réer loolu ak ceddu lay tudd mooy képp koo xamee ne rek wuy woo ak njub ngir na dafa am lu tax nga lank bañ koo nangu loolu ak ceddu lay doon moo xam ne jiitu woon bu dee ñu jiitu woon moom taxul ñuy wax lañ nekkoon du ak njub waaye ginnaaw ba lislaam ñëwee ñi nga xam ne dañoo lank bañ a wuyu lislaam ngir ngir dafa am lu leen ko tere yiw lañ nekk loolu la leen ko teree ak njedd ak ceddo la wala ñi nga xam ne wuyu nañ lislaam waaye dafa am yuñ ciy jël am yuñ ciy bàyyi wala lenn fi njubug lislaam duñ ko jël ngir situation buñ nekk ba tax duñ ko jël yooyu yëpp boo ko boolee day dugg day dugg ci li nga xam ne moo di moo di ak ceddo boobu bu jàllee ñëw ci li nga xam ne mooy xeetu ceddo yi mbokk jullit yi bu ñëwee ci xeetu ceddo yi ceddo ay façon ay xeetam lu limu la soo xoolee considération yi nga koy jox maanaam mbir yi nga xamee ne moom nga koy firee soo koy xool dangay gis ne ay façon ay xeetam dafa dafa limu xeet bu njëkk ba mooy buñ xoolee ceddo ci buñ ko boyalee ak buñ ko tënkee foofa su boobaa mën naa séddali ko ñaari xaaj kon lii mooy xaaj bu njëkk bi ci xaaji ceddo mooy su fekkee dañuy dañ koy boyal wax ne ceddo rek goo xam ne dañ koo mat dafa matale ak ceddo goo xamee ne dafa am fuñ fuñ ko tënk su boobaa loola dañ naan ceddo ci bunt ci xeet wi ci considération bi ci ci firin wi ñaari ñaari xeet lay doon xeet bu njëkk bi mooy ceddo gu nga xamee ne dafa généraliser dañ koo joyal nga xam ne dafay doon lu matale gox ba wala lu matale nit ña loola mooy li nga xam ne dafa nekk dafa amoon ci laataa yàlla di yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam waaye nag ginnaaw bi ko yàlla yónnee nag du jaagee ne ceddo dafa matale mboolem adduna bi wala mboolem li nga xam ne mooy nit ñi déedéet maanaam laataa yàlla di ko yónni moom ceddo da matale woon nit ñi xeet yi ñëpp daanaka ci ak ceddo lañ nekkoon ñu tuuti ñoo ca génnoon kon ceddo googu mutlaq la aam la waaye ginnaaw bi ko yàlla yónnee nag du jàggee ne ceddo dafa matale mboolem adduna bi mboolem nit ñi déedéet maanaam ña nga xam ne ñoo lànk bañ ko wuyu rek ñoom ñooy nekk ci ak ceddo waaye ñu ko wuyu na la shakk ci ne duñ nekk parce que yonent bi alayhi ci xadis boo xam ne al imaamul Buxaari génne na ko. mu ne laa tazaalu taa'ifatun min ummatii qaa'imatun bi amrillah laa yadurruhum man xazalahum aw xaalafahum xattaa ya'tiya amrullahi wa hum zaahiruuna ala nnaas Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam nee na du dañ ab kuréel boo xam ne day taxawee mbirum yàlla santaane yàlla ki ndigleem ak tereem da koy taxawee nee na ku juyoog ñoom wala nga gàcceel leen wala nga juyoog ñoom doo leen lor ba keroog lenn ci mandarga bi ci penc yu mag yi di ñëw wala moo ñëw ñoom dañ fay jóge te fekk ñoom ñooy kawe ci nit ñi kenn du leen mën a not li ñuy wax ji woote ci alxuraan ba suma yàlla beneen yëkkati ñëpp leen di dégg dégg gi nag du du caagee ne faaw dañ leen wuyu waaye danañ xam ne ñii moom ni ci dëgg lañ lii yonent bi alayhi salaatu moo wax alayhi salaatu wasalaam moo ko wax kon loolu lam lay jàngal mooy kon ginnaaw bi l'islam ñëwee du caagee ne ceddo dafa nekk lu généralisé dafa matale nit ñëpp nga xam ne ñëpp ci ak ceddo lañu dund déedéet moo tax cheikhul islam ibnu taymiya ci iqtidaa'u siraat al-mustaqim lay wax ne fa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'athi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nee na nag bu fekkee dañuy wax ne ak ceddo goo xam ne dafay nekk ci jamono joo xam ne dafa matale nga xam ne ñëpp ci ak réer ci la ñu nekk nee na loola moom amaatul ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tegtaloo ci xadis bi mu tudd léegi xeet bu njëkk woowu te mooy ceddo goo xamee ne dafay ëmb dafay daj kàpp nit ñi moom la yàlla di junj ci moom na yàlla wax ci ci wax jooji muy wax ci suuratul ahzaab di wax ni wala tabarrajna na al jaahiliyati al ula dafay doon téere soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak képp ko xam ne jigéen nga di ab julit bu ñu lambar lambari di jaayu di wane seen bopp comme lambar lambari ak jaayu ceddo gu njëkk ga nga xam ne loolu daa bokkoon ci seeni mbir laataa ñu lislaam di ñëw loolu dafa doonoon loo xamee ne dafa matale loolu lañ daan def dafa matale woon ci ñi nga xamee ne dañoo eh, doon dund ci ak réer doon dund ci ak yàqute kazalika wax jooju dafay dëggu ci lii Xudayfatu min Yamaan wax radiyallahu anhu mu ne inna kunna fi jaahiliyatin wa shar fa jaa allahu bi hada al xayr xadis bii ma ngi ca al Buxaari rahmatullahi alayhi nee na nun kat dañoo nekkoon ci ak ceddo aku ay yàlla indi li nga xamee ne moo di aw yiw moo tax wax jooju day day wane ne ñoom ak réer gu matt leen nekkoon moo tax Jaafar Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ba ko Najaashi laajee lan moo tax jan diine mooy ji nga xam ne indi tàqalikoo keeg seenu nit ba noppi dugg leen ci sama diine lam ko njëkk a tontu mooy inna kunna qawman ahla jahiliya naakulu almaytata wa na'budu al-asnaam wa na'ti al-fawaahish wa nusii'u al-jiwaar wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'iif tuddal ko yu baree bari ci mbiri cedda nee na nun kat ci niti ceddo lañ nekkoon nit ñoo xam ne ci ak ceddo lañ nekkoon daan lekk medd nee na daan jaamu ay xërëm nee na daan ñaawal dëkkandoo daan dagg ay mbokk wa taxul arham daan dagg ay mbokk dagg sunu mbokk ku ëpp doole ci nun wan ko sa moroom loolu ci lañ nekkoon muy ay njaaxum gis nga ñun ay ceddo lañ woon la koy wane mooy lam tudd ca ginnaaw bi mooy mbir yan daan def kon loolu dafa nekkoon lu matale moo tax ginnaaw bi yàlla yónnee yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaduwut nag ci ci siècle bu njëkk ba suñ joon yàlla tey ñuy jooyal ci ci jullit ji naan jullit ñëpp ci ak ceddo lañ nekk loolu jaaduwut donc nag am na ñu koy faral di bind ci bindkat yi waaye loolu la chàkk ci ne nekkul lu jaadu maanaam l'islam bi mu ñëwee ba suñ joon yàlla tey du caa génne am na daa am jamono joo xamee ne l'islam jëpp ci ak cedd lañ nekkoon wala ñëpp ci ak réer lañ nekkoon déedéet benn gox daal ak cedd mën na fa tasaaroo bokkaale yàlla ak jaamu ay xirim ak e, ngand ngand lu ci kanamu nit ñeeg wanoog fanatisme ak yu mel noonu mën naa feeñ ci benn gox waaye nag du jaagee day feeñ ci jamono ci gox yëpp nag comme nam amee woon ci cedd gu njëkk ga xaajum ñaareel bi ci déggin woowu mooy ceddo goo xam ne dañ koo baya dañ koo tënk maanaam dañ ko daa am fuñ ko luñ ko jagleel su boobaa loolu moom la chaque ci ne dana am ci lenn ci réew yi comme niñ ko waxee woon wala lenn ci ay jëmm wala lenn ci ay kuréel nga xam ne ñoom ci ak ceddo la ñuy dund waaye donte ci lislaam lañ nekk waaye am na ceddo guñ nekk nag comme lu mel ne ndamu ci ay askan wala xeeb askani jàmbur loolu ba tey jii da koy fekk ci biir ay jëmm yoo xam ne ci lislaam lañuy askano kon ceddo la goo xam ne dañ koo tënk tënk bokkut ak jaahiliyatun mutlaqa waaye dafa nekk jaahiliya muqayyada loolu moom day am ci ginnaaw eh, li nga xam ne moo di ginnaaw bi yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën na am ci biir xeet bi looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Abi Dharr ne ko innaka mru'un fiika jaahiliya kat as cam nga maanaam ak jëmm la jëmm joo xam ne ak ceddo mi ngi ci yow xadis ba mu ngi ci Sahihul Bukhari parce que da am kum doon ayibal ci aw askanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko loola tekkiwul ci ne moom mboolee mi ceddo daa nekk ci moom waaye lenn ci ak ceddo dafa nekk ci moom ceddo guñ tënk te mooy sikkal askanu jàmbur te xam nga ne loolu dafa tasaaroo ci suñu joon yàlla tey te léeg-léeg ñooy sikkal askanu sax dëgg-dëgg boo lañ matoon seen askan da nga yëg ne ñoom ñii dañoo ëpp doole nit ñi rek wala ñu xupp leen waaye seen askan war naa bañ a mën naa bañ a demee noonu sax war naa bañ demee noonu maanaam ñi ñuy sikkal sax boo tuut ñoo leen féete kaw ci wàllu diine ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu ragal yàlla ak ci wàllu topp alxuraan ba sunna loolu lu jar a bàyyi xel la beneen xeet ba ca des beneen xaaj ba ci xeetu ceddo yi mooy ñu xool li nga xam ne moo di ceddo ci e, xaaj ñaareel bi mooy ñu xool ko ci côté e, jamono benn diggante ci benn jamono su boobaa ci loolu mooy ñaareelu xaaj bi ñu xool ceddo ci ab diggante bu muy nekk fi jëm ci benn ci benn jamono su boobaa dañ naan kon ceddo ci buntu boobu day séddalikoo ba tey ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ceddo gi amoon laataa yàlla di yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lañ jublu ci al wala tabarrajna tabarruj al jaahiliyati al ula bu leen lambar lambar yi di jaayu di jaay seen bopp wala di wane seen bopp comme ñu njëkk ña ceddo gu njëkk gën nañ laan def alimaam Qataada bi mu fiiri wax ji yàlla wax ne wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyyatil uulaa ni ko alimaam al-Baghawi indee ci tafsiram nee na hiya maa qabla al-islaam hiya maa qabla al-islaam mooy la jiitu woon lislaam la ci yàlla jublu ceddo gu njëkk ga kon ci côté jamono xaaj bu njëkk bi mooy ceddo ga amoon laataa lislaam xaajum ñaareel bi mooy ceddo gi am ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ceddo go xam ne du boo xam ne dafa ëmb mboolem lislaam yépp waaye dafa am fu dafa am bu mu fixé loolu nag ceddo googu te jan jan jamono la mooy ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moom la ñuy tuddee aljahiliyatul uxra te mooy li xam ne nit ñi ginnaaw bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu wa sallam ay jullit lañ gaa waaye nag dañ ci li ñuy def am na yu ñuy def yoo xam ne dañ caa nduróog ceddo gu njëkk moo tax al imaam ibnu jarir mi tabari ci tafsiram rahmatullahi alayhi day wax ne bam firee Eh, yani aljaahiliyatul ula bi mu ko firee ceddo gu njëkk mooy la jiitu lislaam dafa wax ne su fekkee dafa am ku ñëw di laaj ne waaw ndax lislaam ak ceddo da caa nekk ba naan lañ jublu ci ceddo gu njëkk gii mooy la jiitu lislaam mu ne oxu oh, kay ndax wax nañ ne lislaam am na jikko yu fi nekk yu ñuy jikkoo yoo xam ne la chàkk ci la ci jikkoy ceddo ya la bokk loolu moom kenn du ko weddi yonent bi alayhi salaatu nee na ñaare yoo xam ne ca cedd ak cedd la kéefar gu ndaw la mi ngi ci sa biir xeet wi duñ ko mas a bàyyi bokk na ca yooye mooy yan mooy sikkal askanu jàmbur ak yëkkati sa ak yëkkati saw askan loolu loolu loolu musiba la moo tax Imaamu Shawkaani alayhi rahmatu rabbil alamin day wax ne yaani al jaahiliyatul uxra mooy cedd gu mujj gi mën nañ caa li nga xam ne waa lislaam dañ cay tàbbi mooy li am ci biir lislaam ci nuru nurulu waa ceddo ga moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu nag bari bari na lool dama caa tudd loolu rek waaye lu bari la euh, kon loolu la chàkk ci ne ay mbir la yoo xam ne euh, ay mbir la yoo xam ne ci ak ceddo la aju waaye dafa nekk ci ceddo gu mujj gi nga xam ne dañ cee nuroog lépp loo xam ne dañ cee nuroog ceddo gu njëkk ga rek su boobaa loola la chàkk ci ne dafay dugg ci li nga xamee ne mooy ceddo gu mujj gi. lañ nekk te nuroo koog ceddo gu njëkk ga dafa dafay dugg ci ceddo gu mujj gi bokk na ci xaaji ceddo yi ñetteelu xaaj bi mooy xool fi nga xamee ne ceddo dana fa aju ceddo dana fa wékku maanaam ceddo ci lan lay aju ci lan lay ci lan lay lay nekk buñ xoolee ci buntu boobu su boobaa xeetu façon ceddo yooyu moom bari ma lool am na ceed ceddoy pas-pas loo xam ne pas-pas lay doon mooy ku jàpp na yaa féete kaw nit ñi yaa gën ñëpp ci saw askan ku jàpp ne yow ku dul yow yaa ko war a féete pas-pas la boo xam ne am nañu ko fas comme waa ceddo ga waa Makka ga woon nga jàpp ne ginnaaw ñoom ñooy ahlul xums ñoom la ñuy nekk lañ war a def kenn waru koo def kaaba gi lañ ci am kenn waru koo am ñoom sax Arafa daawuñ fa taxaw waaw daawuñ fa taxaw ñoom rek ñoo daan wër di di sol yére waaye ku dul gi ñoo lay jox yére yoo sol bu dul loolu da ngay da ngay sol da ngay raflew ba ci jigéen ñi sax gis nga jigéen gu daan wax ci ñoom ne al yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu wa ma bada minhu fala uhilluhu tey jii su may wër day lépp mën naa feeñ wala lenn li ci sama yaram waaye lu ci feeñ itam dëgg nu ma ko kenn loolu ak pas-pas la boo xam ne wax dëgg yàlla musiba la cet day jikko itam am na lu mel ne sikkal askanu jàmbur comme niñ ko waxee woon ak yëkkati saw askan ak koo xam ne racisme daa nekk ca moom loolu ceddo jikko la yoo xam ne musiba la wal iyaazu billah kon ceddo yi bari na lool ba ci ceddo ci wàllu àtte sax ci wàllu politique yu yëpp ceddo mën na caa am waaw mel ne ñoo xam ne ci wàllu politique lañ cay doxee mooy li ñuy tuddee démocratie lool ceddo féetewu ko kaw démocratie ceddo féetewu ko kaw démocratie mooy ko xam lu la neex def amul leen lu la tënk amul benn luwaa la tënk loolu ak ceddo féetewu ko kaw lu jar lu jar bàyyi xel la ceddo itam mën naa am ci ay àtte mooy koo xam ne ña gën a kawe lu leen neex mën nañ koo wax doo leen wax dara waaye bu ñu gën a suufe moom bu ñu waxee nga jël si leen tëj leen daa dal ci seen kaw daal leen torturer loolo ca ceddo ga la daan doon moo ne jigéen joo xamee ne bam sàccee ci jamono alayhi salaatu wasalaam bokkoon ci ansaar yi wala bokkoon ci waa Quraysh ñu yebal Usaama ibn Zayd ne ko yaay soppam Yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ak moom mu bàyyi ko biñ dee wax ak moom mu nekkoon ndax dangay ngay ràmm di ñaareel tinu ci loo xam ne ab géttan la ci géttanu yàlla yi nee na ña jiitu woon noonu lañ daan def ñu baax ak ku tedd wala ku tedd ku kawee ci ñoom ba ma saane sàcc dañ koy bay bayal daan ne maa ngi giñ ci nga xam ne sama bakkan mi ci loxoom allahu akbar law anna Fatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqata'tu yadaha Fatima mi nga xam ne mooy doomi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu sàccoon ma dagg loxoom loolu ak ceddo la kon ko xam da ngay jéng ci ab àtte ñi gën a kawe moom da leen bay bayal lu ñu def jeex na waaye ñi gën a suufe nag ñoom ngay teg ci ñoom luwaa yi ngay wax loolu ci ak ceddo ca lay bokk kon lépp loo xam ne dañ faa jiyoog ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën na dugg ci buntu ceddo noonu la ko cheikh bi sax waxe waaye cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ci Fathul sharxu kitaabi tawxiid wala Cheikh Abdurrahman ibnu Xasan loon la ko waxee ci Fatxul Majiid sharxu kitaabi tawxiid alayhi raxmatu rabbil aalamiin ñeenteel ba xam naa moo ciy mujj ci xeetu ceddo yi mooy buñ wax xoolee maanaam xaaju ceddo yi ceddo ci wàllu atteem ñooy ma ñetteelu xaaj bi buñ xoolee ceddo ci wàllu atteem bu ñu xoolee ceddo ci wàllu ate ñaari ñaari ñaari xeet lay doon ceddo goo xam ne ceddoy kéefër la la shakk ceddoy kéefër la comme ni ko yàlla waxe yazunnuuna billahi ghayra alxaqi zanna aljaahiliya dañuy njortu ci yàlla lu dëgg comme njortu ceddo ya xam li ñuy njortu ci yàlla dara baaxu ci wal iyaadu billah daan ne ndax àttee ceddo ya ngeen di sàkku loolu mooy ate kéefër kéefër kéefër gu njëkk ga mooy ceddo gu njëkk nga xam ne nañ daan attewoo la chaque ci ne du atte yu baax waaw di jël yu baree bari di ko askamale yàlla ak seeni bokkaalekat yi ak seen xërëm yeen daan jaamu di yoonal di wax ne yàlla moo leen ko sant ci seen bàyyi ma yeeg ci seen eh, li nga xam ne moo di jur gi di am yuñ cay atte yoo xamee ne juyaan naag loolu la yàlla santaane muy atte kéefar yoo xam ne bokkaale ak yàlla la loolu cër day atte kéefar la am ceddo goo xam ne ceddo mooy yàlla la du ceddoy kéefër te mooy loo xam ne lu war la nga bàyyi ko wala lu xaraam la loo def loo xam ne àggul ci kéefër loolu ki ko def man naa baña a mën naa bañ nekk ab yéefër mën naa bañ nekk ab yéefër ni ko al imaam al xaafiz ibn xajar waxee ci Fathul Baari loolu lu mel ne rek kuy ayibal askanu jàmbur wala ku ayibal nit loolu lu xaram la waaye ki koy doo nekk ab yéefar nag déedéet ni ki noonu itam comme ni ko waxee sikkal ndamu ci askanu jàmbur ndamu ci aw askan wala sikkal askanu jàmbur wala nit ki bu faatoo bu amee ko faatule muy déjjatu di pes ab lexamat wala muy xotti dendi baat dendi baatam mooy baati mbubbam wala muy yaani xotti poosam wala muy dëj li naan dëj dëj dëj ci jëfi ceddale maanaam nit ki bu faatoo ñuutal ko abis boo xam ne dañ koy naqarlu mel